rajim bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd fa yaqulu alimamu alhafidu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam ci jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci chapitre cent cinquante-trois nekkoon ci Ibnu Umar radiyallahu anhu mille neuf cent vingt-cinq bi nga xam ne ci la doon wax ne an Ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aada Sa'd ibn Ubaadata wa ma'ahu Abdurrahmaan ibn Awf wa Sa'd ibn Abi Waqqaas wa Abdullahi ibn Mas'uud radiyallahu anhum fabakaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam falammaa ra'al qawmu bukaa rasul rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bakaw fa qaala alaa tasma'uun inna allaha laa yu'adhibu bi dam'il 'ayn wala bi huznil qalb walaakin yu'adhibu bi haadhaa bi haadhaa aw yarham wa ashaara ilaa lisaanihi muttafaqun alayhi an ibni Umar mawlaana ibni Umar radiyallahu anhumaa mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa seeti woon Sa'd ibn Ubaada fekk dafa feebaroon mu dem seeti ko bi mu demee nag mu ngi àndoon ak Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak Seydina Abd ibn Mas'ud radiyallahu anhu gis nañ ci yeneen riwaaye ne Abdallah ibn Umar ci boppam ci la àndoon waaye daa wax eh, amaana ña nga xam ne loolu lay niru ñu gënoon a màgg ca jataay ba eh, ca àndandoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, bi ñëwee gis nañ ci yeneen riwaay yi tamit daa ñëw laajte aqaba ndax dafa dog ah ñu ne ko déedéet yeneen saa salaam bi muy ñëw ak délégation bi mu àndaloon bi ko ay mbokkam yi newoon ak Seydina Sa'd ibn Ubaada gisee mu ñëw ñu xa randu nga newoon ci ngir xajal leen place léegi yeneen saa salaam jooy bi ko nit ñi gisee nag di jooy mu ne leen xanaa déggu ngeen. borom bi du mbugale ci ndax rongoñ bu jóge ci bët waaye it du mbugale ci tristesse bu nekk ci njàqare gu nekk ci xol waaye li muy mbugale mooy bi hada aw yarham mu daal di eh, junju làmmeñ bi ne ci lii daal la ñuy mbugal nit ci làmmeñam lay jóge waaw musiba dal la ngay wax loo xam ne du jaaduwul ah. loole ci la borom bi mbugale aw xam walla boog bu ko soobee ndax ci machi a borom bi bu ko soobee ka def loolee eh, malgré eh, njombeem jooñ mu def bàkkaaram boobu mu def borom bi ci baaxam mu daal di koy jéggal eh, léegi ñëwoon nañu nag ci taxrij bi après nuance <laughs> axadani nuance wu <laughs> ñu daldi woon yem noonu muy ngëmmentu ga léegi nag mu des euh, euh, ta euh, riwaaya biñ la waxoon mais après dinañ ci ñëw tuuti imaamu Nawawi am na lu ci wax parce que imaamu Nawawi moom la ubbee quoi bi ñuy gis ci jotaay bii ñu génn li mu commencé am man niyaaxatu fa xaraam wa sayati fiha babun fi kitaabina insha allahu taala wa amma bukaa'un al bukaa'u fa jaat ahadithu bin nahyi anha wa anna al-mayyita yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi mu ne hiya muta'awwala aw mahmula ala man awsa bihi wan-nahyu innama huwa 'ani al-bukaa'i alladhi fihi nadbun aw niyaaha banim jeexe loolu al imaamu an-Nawawi doon wax nag loolu euh, lañ na ne xadiis bi euh, bu Seydina Ibn Umar bi daa am sunum jaar benn yoon boo xam ne euh, mook Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma léegi boobu la ñuy gis bon masala boobu waxoon nañ la yaataloon nañ ko bu baax ci siira bi je ne sais pas est-ce ko war a kii waat na imaamu Nawawi moo tënk na ko affaire bi en tout cas insha allah li gën a dëgër la wax waaw diggante ñuy dàq loolu nekk fi génne àddina bu dee ay mbokkam dañ koy jooy dañ koy mbugal ci loolu loolu moom yeneen saa salaama ko wax dafa wér <laughs> léegi nag dinañ gis ak Sayyidatu Aisha lim ci jàppoon ak Ibnu Abbaas léegi kii ne radiyallahu anhu al al imaamul xaafizul buxaari rahimahullah na ko noonu hadith bi na ko noonu al imaamu abul xusayni muslim ibnul xajjaaj rahmatullahi alayhi ak ñeneen muttafaqun alayhi la waa sunanul arbaa ñoom daal dinañu kaa solo waaw na ko noonu sëriñu ñële di al imaamu ahmad ibnu muhammad rawaahul jamaa ñu ñu ngi ba léegi ci taxriiju xadiis bi ñu jógee ah bii dañ ciy yokk après soit ñu xool masala yi ñu wax nii euh, wala ñu jàll rek ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadiis sayna Usaama te njëkkoon nañ ko gis léegi imaamul Buxaari mu ngi ko ndi kitaabul janaa'iz baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam yu'azzabul may yu'azzabul mayyitu ah bi bukaa'i ahlihi imaamul Buxaari nag Eh, eh, eh, rahimahullah tarjama bu gudd la def parce que moom li imaamu Nawawi wax ci loolu la ànd loolu moo loolu mooy imaamu wax jooju mooy waxu boroom xam-xam yi ko jiitu loolu la seet jël li ci gën a dëgër ne lii la gis ne moo gën dëgër te wax jooju moom la imaamul Buxaari tànn mu jiitu woon ci saxiix bi pour ngir bañ a guddal côté bi parce que dafay baabu qawli nabi sallallahu alayhi waaw ne loolu moo wér na baabu bunta ngi qawli nabi waxu yonent bi alayhi salaam après mën di xadiis yi wax jooju ah ne yu'azzabu al-mayyitu dañuy mbugal ki nga xam ne mooy kii kii ki kii kii eh, nga xamante ne mooy faatu bi ba'd buka'i ahli ci lenn ci jooyu ay ñoñam mu ne ida kaana imaamu Buxaari rahimahullah ida kaana nawxu min sunnati bu nee ne di yuuxu ben du yuuxu kese ak wax wax yoo xamante ne wax naa la ñaari côté soo soit ngay wax waa ji di ko pompeel wala yu ñaaw yu mu doon def yow yu ñaaw yooyu ngeen jàpp ko exploit waaw waa joo xamante ne nii nguur la ko yàlla joxoon muy duma nit ñi di rëq seen digg yi rek mu dee faatu yow nga koy nga nga koy tagg naan la ay borom main de fer ba ay di jooy di ko jooy te yow main de feram boobu ci tooñaate kese la ko defoon yow loolu <laughs> waaw loolu lañ lay wax wala ngay jooy di di di di créer xamante ne ni moom du dëgg moom waaw <laughs> wala yooyu euh, ah, ak ay huma jëmoo tay yoy sama nday tay ma deew ak ay yan yàqu naa loolu yëpp ay waxu caaxaan la waaw bu dee ne ki faatu moom loolu newul woon su sunna mooy bi ne ki faatu moom noonu lañ ko mas a xame ku fi ma a dee noonu lay def waaw soit moom muy le pleureur wala le le pleure la pleureuse wala mu wutal ñu ko defal moom loolu lañ ko xame moom mu ne waaw kay kooku bu faatoo moom ku mel noonu moom bu ko gaay jooy dañ koy mbugal parce que moom en daanaka loolu la yëm na ndax moo ko gërëmoon te loolu la doon def mu ne li qawlihi li qawlillahi taala ndax li borom bi nga xam ne moo kawete yéegul daal di wax qu waaw mooy moo ko gërëm mooy li imaamu Nawawi doon wax ne a xam ne nee bu dee ne moom bu dee ne daa fekk waa ji eh, ko ndax borom bi nee na ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp ak seen euh, ñoñ sawar waaw mooy yenn yi yaa ko war a liggéey ba ngay dund mu ne wa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam te yeneen sallallahu alayhi waaw yéen ñépp ay sàmm ngeen wa mas'ulun an ra'iyati hadith ibn umar radiyallahu anhuma mu ngi saxiix yi gis nañ ko fii ci bi yéen ñépp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk nag moom moom dees na ko laaj la nga xam ne moom lañ ko doon sànn mu ne fa idaa lam yàqu loolu kon mooy bu njëkk bu doon sunnaam la woon noonu lañ ko xamee woon en plus sax li li ma la waxoon bii weesu euh, <laughs> maire ba ne woon moom dëju géey yooyu moom bëggu ko moom waaw moom moom moom bu deewee moom na na na dëj bi faf moo taxit it sëtam xaw leer na ma ñenn ñuy sëtam lañ mais est ce que doomam ñu nga fa woon loolu leeru ma ñu gën a kat nasu ñëpp ñoom itam dëj ba ay tëgg la woon mu xumb lool ñu ne ndax seen maamu ko bëgg woon nii waaw kay wal iyaadu billah loolu moom mooy ak safaaxa liñ naan ak kan nasoo ko ñàkk bopp dëgg dëgg mooy loolu <laughs> waaw kon kon ndax moo yenn ay njabootam ci loolu ndax te ku nekk ak sàmm la sàmm bu nekk dees na ko laaj moom nag comme ko doxaluloon mbir yi dees na kolaat kon bu boobaa kon mooy bu boobaa lañ koy mbugal fa ida lam yakun min sunnati fa huwa kama qalat Aisha radiyallahu anha la taziru waziratun wizra uxra imam al-Bukhari dafa boole dafa def tarjama bi ci bi muy def tarjama bi mooy ni intitulé bunt bi dal di joxe position indi wax yi joxe position bam li dëgër ci moom dóoru indi hadith yi du tout le nag lay def lool waaw mu ne bu dee nag waa ji loolu du sunnaam bal da koo bañoon waaw xamale ko ay njabootam bu ma génnee àdduna bu ma kenn jooyaan mais ñoom ñoom ñu wuteeg moom def lu ko neex lu leen neex bu boobaa yoonam newu ci kook def na li ko wax mu ne nag bu boobaa loolu lay wax ne bu dee ne nekkuloon ci sunnaam te xamewuñ ko woon te loolu yi dénkaane na ko mooy comme li Aïcha wax noonu mu ngi boole wax yi ñu war a ñëw léegi waaw Sayyidatu Aisha mi jàppoon ne non est-ce que ah yéen bi gars yi na ko ah yow kat Aisha kat Omar oh, Sayyidna Omar doom ji Abdallah ibn Omar waxuñ lool de dañ ne yoon saa sa yoon saa salaam da ne lii la wax bor kii eh, faatu ay ñoñam buñ koy jooy dañ koy bugal mu ne ah yéen bi yéen ak may nettali ci ñaari nit ñoo xamante ne nii duñu ñuy wax lu amul ñoom dëgg kese la ñuy wax waaw li ngeen moo xam nag xaw ma waaye moo tax benn mu ne rahimallahu abu abdurrahman yal na yàlla yërëm abu abdurrahman moo ibnu umar dug moom dëgg rek lay wax waaye man ngay wax dëgg yi mais man nga juum wala bu dégg mbir jàpp ne la neen la dégg xamaa na yaakaar naa ne looloo ko dal waaye yoneen saa sallam ab ab ab ab néewub yowut la woon bu la doon wax lool <laughs> mais bon loolu dinañ ko gis <laughs> mu ne kon imaamul Buxaari en fait wax yooyu lay kii mooy parce que Sayyidatu doon bañ affaire bii nii mais bon yoneen saa sa loolu la parce que alxuraan dañ ne wala taziru waaziratun amul kenn koo xamante ne dina yenu yenu keneen bàkkaari keneen kon nan la euh, néew bi moom ñu koy mbugal parce que ñu fi des ñoo koy jooy waaw léegi nag sauf que loolu la la imaamul Buxaari wax ne noo affaire bi daa fekk moom ci liggéeyu boppam la ñoo xam ne moo leen waroon a yar wala ba mu xamee ne ñoom lu baaxul lii la ñuy def waxu leen ko ba pare te leer na ko ne moom bu deewee noonu lañ koy def mu xam ne yeneen saa sam da koo tere te waxu ko ay ñabootam mais buñ deewee loolu buñ koy mbugal mais ci yëfu boppam la moom moo gàttañ loo xam ne da ko waroon def te ndax yeneen saa sam ne nag kullukum raa yéen ñépp ay sàmm ngeen seen sàmm nag mu nekkoon waroo la xamal ay njabootam loo xam ne moom bu génnee àddina duñ ko ko defal ndax dafa xarab moom defu ko ci à cause de loolu la <laughs> voilà voilà mu ne wa wa ka xawli yi comme wax borom bi wa in tad'u musqala ku woote yenu ba diis di woote naan nañ la ko ko yenu lit kenn du la ko yenal dunuban ay bàkkaar ilaa hamliha la yuhmal minhu shay yow nga fee dell sama bàkkaar yu bari li kenn du la ko yenul waaw mu ne wamaa yuraxasu min al fi ghayri nawh ak li nga xam ne nag permettre nañ ko ci jooy loo xam ne bokkul ak ay yuxaw ak ay yaay yooyu yooyu sama day tey ma dee ak wax yi ñu doon wax léegi ak yuuxu yu rëy yi wala lëlëlëlëlël waaw yooyu noonu <laughs> boole koog wax yu ñaaw wala wax joo xam ne pëndal la pour seeral la di wax lu amut waaw mu ne lool ak li nga xam ne mooy permettre nañ ko ci lool après hadith yeneen saa salaam yi nga xam ne mooy comme bi mu wax bi Ibnu Umar bii ñu nekk yeneen saa salaam bi mu ñëwee di seet si Seydina Sa'd ibn Ubaada fekk mu feebar moom muy jooy voilà. léegi ak bon ak hadith Seyna eh, doomam ji Seyna Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina boobu mooy dernier bi xam nga ni hadith bi bi ci tegu Seyna Usaama après hadith Seyna Anas mu jeex moo boobu mooy wax xew-xewu Seyna Ibrahim ibn rasulillah alayhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina la xale boobu lu am ne lii eh, gone la woon léegi kon mu ne wa qaala an-nabi sallallahu laa taqtul laa taqtul nafsun zulman illa kaana ala ibni aadama al awwal kiflun min damiha wa dhalika li annahu awwalu man sanna al qatl fii la imaamul Buxaari jeexale buntu gis nga buntu mi mu guddee mu ne tey leen saa salaam nee na ne du ñu faat benn bakkan ci tooñ lu dul doomu aadama ju njëkk ja mooy kan mooy Qaabil Qaabil xam nga moo rayoon Haabil moo ko rayoon léegi comme que moom moo fi njëkk sànnal qatla moom moo fi njëkk indi liñ naan meurtre moo ko fi njëkk def yonent saa salaam ne amul kenn koo xam ne dinañ rey nit ci kaw suuf lu ne moom moo mali njëkkoon ko fay def day am ci bakkaar boobu te du ko wàññil dara waa ji def lu tax parce que moom xaabil ak meurtre yi am par jour tout le temps ak siècle romb yëpp millénaires yi nga waaw parce que moo fi njëkk a tracé yoonu mbon du yeneen saa saa waxoon na ne man sanna fil islaami sunnatan xasan képp koo xam ne tëralul nga ci l'islam tëralul mu baax dangay am yool bi ak yoolu képp ko def ba yow mal qiyam ñoo gën a rafet ay jëf seen bàmmeel lañuy nekk ay yool yu bari di leen dikkal parce que lu baax lañ defoon ku nekk di ko def ñii ne waaye lii de idée bu rafet la waaye commencé di ko def mu leen di jariñ yu mel noonu yeneen saa saa ne kooku moom ba yawmal qiyaam kooku képp ku ci jëf dara la nga def waa ji da ciy am ta du la wàññil dara waaye beneen ko day bu dee lu bon nga fi def waaw ah, baax na yaa fi génne pecc mu bees moo xam ne yow lañ ko tudde nga sàngoo suuf diyee <laughs> baax na ku ko dóorum ñu lay ngay ami bàkkaar fa nga ne ci bërëbu sàggan yi waaw yére yére boo xamante ne nii ku ko sol mooy soloo dara yow nga ne styliste nga parce que yow daal dangaa raffiné yaa ko génne bañ tudd la ko okay la hawla wala quwwata illa billah nga diye ay millénaire gars yi di ko sol naan non boobu moom ba léegi moom c'est sexy c'est nangam c'est nangam <laughs> te gars yi soluñu ko entre bo ñuy séan mukk moo loolu dañuy d ñoon jàpp nañu sax loolu ay affaire u ngaaka la <laughs> waaw léegi yow képp ku ko sol sa bakkaar nga yow da ngay nekk sa sa bàmmeel bakkaar yi di ak si quoi waaye yaay mais nii nu mu fa demee noonu ñu ne la parce que yaa defoon bon yaa ko fi njëkkoon a def képp ku ci lëgëy ci yow lay ñëw waaw ah, loolu mooy mauvais investissement kay wéy moo tax nit ku na war ngaa seetaat li ngay def quoi waaw ah, war ngaa seetaat bu baax li ngay def xam ne say jëf day ami ramification yoo xam ne yow bul xam yow loolu nag léegi loo tax yeneen saa sala wax ne képp ku fi rey duñu rey benn bakkan ci tooñ lu dul doomu aadama ju njëkk de mooy sunu maam aadama alayhi salaam da ci am yenn boo xamante ni ci dereetu ki ñu tuur da ci yor ndax moo ko fi njëkk mu ne wa daalika boo gisee lii man imaamul Buxaari ma ne la te yoneen saa san ma ko wax ci hadis bi ñu wax sànq li annahu awwalu man sanna al qatl ndax kooku mooy ki fi njëkk a feeñal ci kaw suuf rayaate comme que moo fi njëkk a def meurtre képp ku fi meurtre rek moom danaa am problème mooy kon imaamul Buxaari Abdullah radiyallahu anhu daanaka masala bi résumé nañu ko imaamu Nawawi bon euh, waxoon ne mahmula bi muy wax nag ci biir waxam ngay ngay ngay ngay xame ne am na beneen wax voilà mais euh, imaamul Buxaari rahimahullah tënk na ko léegi nag nañ ñëw ci xadiis bi ñu la wax léegi ci buntu boobu noonu ci kitaabul janaa'iz baabu qawli nabi sallallahu alayhi ak li wax yëpp ci leen di mu ne haddathana Abdaanu mu ne nettal na Abdaan bi Abdallah dañ ko contracté quoi Abdaan mooy Abdullah ibnu Uthman waaw leen jël abd ak an bële yo abdan voilà mais <laughs> mooy Abdallah ibnu Uthman ibnu Jabala ibnu Abi Rawad Abu Abdirrahman al-Ataki al-Marwazi rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdullah Abdullah kese mooy ko mooy ibnu al-Mubarak foo dégg abdan mu ne Abdullah mooy ibnu al-Mubarak borom kitaabu zuhd al-Marwazi Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana ibn Jurayj mu nekk ñu nettali moo ibn Jurayj de Abdul Malik ibn Abdil Aziz ibn Jurayj moom maamam bu sori lañ koy dàkkantele naan ko doomu Jurayj <laughs> alors que moom Abdul Malik la tudd di doomu ku ñu naan Abdul Aziz Abdul Aziz boobu moom la baayam tudd Jurayj waaw mooy neewuñ ko eh, Abdul Malik woowuñ ko Ibn Abdul Aziz non Ibn Jurayj ah al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñii ne Abul Khalid al-Makki mawla Umayya ibn Khalid ah rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abi Mulayka moo gisoon bi weesu ci eh, riwaaya yële ah muy ibn abi mulayka loolu lu siiwe <laughs> abdallah ibn ubaydillah ibn abdillah ibn abi mulayka moom itam c'est pareil maamam bu sori lañ ko dàkkantale <laughs> abdallah ibn ubaydillah ibn abdillah mooy moom turu maamam lay niru abdallah di doomu ubaydillah ubaydillah di doomu abdallah abdallah boobu nag di doomu ibn abi mulayka voilà atay at-taymiyu al-makkiyu al-ahwalu al-qaadi juge la woon ba pare noddukat la woon voilà waaw ñun dañu foog ne yenn profession yi boo ko amee moom ah non soit dañuy jàpp ne warula xam ci diine ji dara kan waaye ji nan la monsieur le procureur ko da dara ci diine ah ku la ko wax <laughs> waaw loolu waa ma imam benn jàkk bu ma julli woon Sénégal gaa yi imam bi kii imam bi nii euh, procureur la wala juge voilà c'est un juge wala un procureur ma ne c'est ma ne ah oui bien waaye très bien gars yi il faut ñuy gis ñu mel nii <laughs> il faut nii nekk lii ñu xam ne diine bi nekkul boo ko nekkee daal yow dangaa war a nekk fay lépp ñu yoral la ko waaw bàyyi lépp ay ay ay ay sarax yu ñu lay jox ak ay addiya loolu moom sa ñaaw moom <laughs> waaw yow daal da ngay toog bàyyi bàyyee sa bopp nii déedéet waaw Seydina Omar daa amoon métier bi Seydina Abu Bakar daa liggéey ku nekk daa mooy mais daa amul benn benn lien sax waaw ñun kese lañ jàpp ne yow boo xamee diine wala nekk euh, nitu yàlla léegi yow da war a toog ñu lay defal lépp lool lool fu mu am waaye da ngay nekk nitu yàlla nekk taximaan nekk baykat. nekk baara yi la nekk bu wër waaw en tout cas di wut loo xam ne eh, ci ngay ci ngay gañe sa dund waaw jeex na te du la nekk ci nga doon aw nga nekk nit yàlla nekk monsieur le procureur nekk monsieur le président ëpp alal ci àll àddina bi te wa- wàññiwu la dara yooyu yooyu nit ñi léegi dañu yor ay kii yu yéeme voilà moo tax moom nii <laughs> Makka la ne <laughs> waaw waaw waaw Abdallah ibn Zubayr la ne woon bi mu nee xalifa foofu moo ne woon juge juge la woon foofu moom ba pare moo doon noddukatam moo doon noddu Makka waaw monsieur le noddukat c'est monsieur le procureur c'est monsieur le le juge <laughs> ibn Abi Mulayka Abdallah ibn Ubaydillah rahimahullahu ta'ala qaala mu ne tuwufiyat ibnatun li Uthman radiyallahu anhu mu ne dafa am benn doom ji jigéen waxoon nañ ko ci gàttal ci gàttal ci jotaay bi ñu génn dafa am benn doomu jigéen bu Seydina Usmaan moo Ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan boo xam dafa génn àddina Ummu Abaan nag la tuddoon waaw loolu ñëw na ci riwaay Ayub eh, di ko leeral ne Ummu Abaan noonu la ko noonu la tuddoon ndaw soosu muy doomu Seydina Usmaan xalifa bi radiyallahu anhu pour nga bañ koo jaawaleeg Usmaan liñ gisoon keroog ban Usmaan lañ gis <laughs> eh, sahaaba daa bari Usmaan de <laughs> boo fi déggee dëgg la Seydina Usmaan ibn Affan xalifa bi moo gën a siiw mais Usmaan dañu bari <laughs> waaw Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi waaw radiyallahu anhu lañ gis keroog ñee di jàmbat yoneen saa daal ban ba ma tuubee ba léegi daal feebar boo xam ne tuutee des mu yóbbu ma la abi siina rek mu ñëw wax ko saa sa mu ne ma tegal sa loxo fii metti <laughs> waaw daal di wax <laughs> ñaan ga Usmaan boobu Saqafi la la dëkkoon moo ne woon kilifaay waa Taif moo huppoon xam-xam moo tax yeneen saa salaam daal def ko mu jiite leen eh, bokkul ak kii nga hmm? dolli la beneen Usmaan wala jaru ko ibn Mad'un ki ñu njëkk suul Baqiya première nit ku ñu suul Baqiya jàppal Usmaan la tudd mais Ibnu Maz'un yeneen saa saa ma ko fa dégg te kooku ma frère Qudaama Qudaama ibnu <laughs> ba loolu kon eh, Seydina Ousmane Ibn Affan radiyallahu anhu xalifa bi dafa am benn doomam bu jigéen bien sûr que bu jamono bi muy dund moom ah non <laughs> Ibn Abi Mulayka yi dañoo fekke jamono yi waaw mooy euh, jamonoy Seydina parce que euh, par exemple Ibn Abi Mulayka moom la 117 la génn àddina Seydina Ousmane génn àddina la 36. sawaay seeta kon loolu faut pas mooy manu nekk foofu quoi waaw moom moom trente saxaaba à peu près la la dajeel moom Ibn Abi Mulayka mooy bon bari na bariwul mais voilà kon mooy jamonoy foofu la woon Makka bi mu fa ne juge mu ne léegi te te te mooy jamono yi Seydina ibn Zubayr jamono yi nga xam ne Ibn Abbas euh, c'était juste avant parce que Seydina Ibn lan l'an 68 la génn àddina te Ibn Zubayr année 70 yi début 70 yi la ko al-Hajjaj faat léegi mooy euh, bii nii Ibn Abbas euh, dafa mage woon ba silmaxa voilà moo tax mu ne xoolal mu ne tuufiyat dafa génn àddina ibnatun li Usman radiyallahu anhu bi Makkata dafa am benn doom bu jigéen wax nañ la mooy ummu adan bu seydna Usman radiyallahu anhuma boo xam dafa génn àddina Makka zaadahallahu sharafa mu ne wa jit naa ñu ñëw li nashhadaha ngir ñu teewe ko ngir toppatoo ko ba nuñ koy deel deel denc wa xabaraha ibnu umara mu ne nag mawlana ibnu umar radiyallahu anhu ma fekke woon na nag li nga xam ne mooy eh, julli ñëw joojee moom daal li noon na koy fekke wa ibnu abbas ak abdallah ibnu abbas radiyallahu mu ne wa man ibnu abi mulayka la jaalisun maa ngi toog baynahuma seen diggante aw qaala wala mu ne jalastu ila ma thumma jaa al axar fa jalasa ila janbi mu ne walla boog damaa toog ci wetu kenn ki keneen ki ñëw daal di toog ci sama wet waaw parce ibnu abbas moo yéex a ñëw moom moo mujjee ñëw bi nga xamante ne ci la ñëw am na ci riwaay yoo xam ne eh, eh, dañ ne ko ah ibnu umar ngëla de mu mu mu nekkoon nañ nañ ko yóbbu foofee mais comme que bi mu ñëwee daa am ku nekk ci wetam euh, moo xam ne euh, yëkkati nit yooyu saa saa da ko doon tere <laughs> fekk di toog dana ko jógal <laughs> wala nga puus ko toog <laughs> moo tax mu toog ci beneen wet gi nga xam ne place bi lii buroon waaw léegi euh, loolu lay wax nee na après nag mu toog ma toog ma nekk seen diggante ñoom ñaar léegi nag mu ne summa jaa mu ne fa qaala Abdallah ibn Umar léegi am na ci riwaay boo xam ne dana mu dégg ay jooy ci biir quoi ñuy jooy doomu Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu maa génn àddina léegi nag kii ne Seydina ibn Umar daal di wax fa qaala ibn Umar radiyallahu anhuma li Amr ibn Usmaan Seydina ibn Umar daal di wax benn doomu bon frère ki génn àddina di doomu Seydina Usmaan di Amr ibn Usmaan radiyallahu anhuma ne ko ah eh, na ko mais doo tere lii woon ah alaa tanha anil bukaa fa inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala innal mayyita la yu'azzabu bi bukaa'i ahli alayhi ne ko mbax doo tere jooy yi muy dégg ah ndax yeneen saa salaam kat dane dëgg-dëgg ki génn àddina dees na ko mbugal ci jooyu ay ñoñam yiñ koy jooy fa qaala ibnu Abbaas comme que ibnu Abbaas mu ngi ci wet gi yu déggee ibnu Umar wax lool radiyallahu anhuma mu ne ko qad kaana Umaru radiyallahu anhu yaqulu ba'da zaalika summa haddasa mu ne waaw Ibn Abbas ne Abdullah ibn Umar waaw Umar de mooy baayam moom